nekk tukki moo la boroom xam-xam yu bari ne en parce que euh, loolu ci tukki la mais en général yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonul woon sol yére boo xam ne day daqaree xëcc bu xate nii waaw <laughs> looloo la ñu moo tax ñu daal ko ci mu daldi koy tënk lii fii safar waaw yé yére boobu nag fii safar la da koo soloon fekk mu doon tukki waaw mu doon tukki ndax <coughs> kii tukki en général euh, xam nga bu dee yére bu ample la boo am dafa yaatu léeg-léeg ak coono yeeg ak tamit fa ngay jaar yooyu euh, di ci lëmësoog ak ci garab yeeg loolu sol loo xam ne dafa gën kii loolu mën na nekk loo xamante ne euh, day day day day day day day approprier lool waaw day approprier lool day nekk loo xam ne lu jàppandi la moo tax beneen bi dafa def ci kitaabul jihaad baabul jubba fi safari wal harb sol yére boo xamante ne nii bu xat lay doon waaye ci foo xamante ne jamonoy euh, xare euh, ak tukki kon ñu gis ne kon sol yére bu mel noon lu mën a nekk la rawatina ci bu dee da tukki waaw bu nekkee da ngaa nekk ci li nga xam ne mooy ci kaw tukki nga nekk wallahu taala alam léegi bokk na ci leneen loo xamante ne nii moom lañ ci jànge lañu mën a jànge ci suñu xadiis bi mooy di dimbali ko ah, mooy dimbalikoo ci njàpp waaw mooy am koo xam ne da ngay jàpp mu la jàppale la ci njàpp gi mooy jàppale dimbali la suwaabu da dalay sottil te loolu lañ gis fii mooy imaam an am na yoo xam ne moom boroom xam-xam yi d'accord nañ ci al isti'anatu fil wudu dañ ko fi jànge mu ne lool sax na waqad sabata aydan fi hadith Usaama ibn ci hadis sayna Abu Usaama ke ne moom keroog Arafat bi yonente bay saa jógee Arafat di jëm Muzdalifa moom moo ko doon sottil muy jàpp ba mu jógee Arafat wa qad jaa fi ahadi fi ahadith bi thabita an-nahy an nahy an mu ne am na hadis yoo xam ne nag ñëw wéruñu saxuñu di tere di sakkandikoo ci nit di dëpp dimbalikoo nit mu lay dimbali ngay jàpp mu ne qaala ashaabuna suñu mbokk yi nag nee nañu Shaafi'i al-isti'aanatu thalathatu jàppali nit dimbali nit ci jàpp ñetti façon moo am bi ci njëkk an yasta'ina bi ghayrihi fi ihdaar al-maa fala karaahata fiihi wala naqs mooy dimbali ko ci sàkku ci nit ki mu andil la satala gi wala fi ñu def ndox mi ngir nge jàpp wala bouteille bi loolu mu ne bu dee loolu moom mu teewalal la ndox mi amul luñ ciy sib te amul benn wàññeeku wa thani an yasta'ina bihi fi ghasl al-a'da mooy mu dimbali ko buy raxas njàpp yi wa yubashir al-ajnabi bi nafsi ghasl al-a'da fa hadha makruhun illa li haaja mooy yow nga ñëw war a jàpp nga toog ne diw man na ma indil ndox mi non seulement indi ndox bi boobu garaaw mais mu indi di la sottil di la raxasal hein <laughs> hein wa yubaashir al ajnabi bi nafsihi ghasl al a'daa nga toog mu sëlëmal la sa xar kanam mooy mu raxasal la sa xar kanam bi pas seulement raxas comme ni ngay jàppoo ba sa yi day tooy pas mu raxas ak fii nii sa yi di weex euh, kii dara tooy ci doo raxasal la nga tàllalal ko sa loxo mu tàllal mu raxasal la sa loxo nga tàllalal ko beneen loxo bi mu raxasal la nga ne di sa bopp mu masaawal la demal la say nopp nga tàllal ko loxom ndejoor tànkum ndejoor bi mu raxasal la tànkum càmmoñ bi mu raxasal la waa loolu moom mu ne loolu <laughs> moom lu ñu sit la lu dul aajo mooy ko xam dafa feebar manu la rax yenn yi te daa war a jàpp te man nañ yooyu moom manu ko waaye am na ku ko mën a defal boobaa loolu amul dara luñ ciy sit koom loolu lay def looloo ràññeeku ko loolu lay def amul leneen waaye lii mooy ki nga xam ne dara la dalu waaye damaa lekk ba suur naan waaye géex di jaay patron ak tayel toog wala sax ba bëgg a loolu est naa nekk dañ naan la loolu moom am na nag ñoo xam ne dañ koy tere ah. am na ci boroom xam-xam yi non non non non c'est quoi ça mais loolu à vrai lii Imaam an wax ne deuxième bi mooy lii ah mooy bon ak ci biir mën na cee dugg waaye mooy kenn du ne waa ji jàppam baaxul waaw parce que euh, euh, yiñ ni ko wax bu raxas yi raxas na ko ah nga ne ma noonu dañ ko ko raxasal ne ah déet parce raxas bi këpp sotti xam nga sotti raxas est-ce que day laal loxo da ciy teg wala déet da mooy teg ci loxo lool jumhuurul ulamaa min al hanafiyyati wal shaafi'iyyati wal maaliki wal xanaa bi la dañ ne jaru ko raxas raxas jarul raa loxo di ci jaar maaliki yi ñoo ne raxas loxo da ciy jaar waa ba mu des bu dee da ngaa imprégné dugg ci géej wala ab déeg ba yàgg ci loolu day niroog ko loo jaarale sa loxo quoi mais en général ñoom dañ naan bu dee raxas foofu. imraarul yadi di ci ànd mooy dawa doxal sa loxo ci kaw li ngay raxas waa jumhur ne déedéet boo ko ci sottee kese wam tooy doy na loolu raxas la tudd voilà léegi kon bu boobaa yow waa ji sotti ci waxu waa jumhur mu sottil ko waa ji euh, tàllal loxo bi nii mu sottil ko fépp tooy mu tàllalaat beneen loxo bi mu sottil ko ginnaaw bi mu nee nii xar kanam gu mën a ko tëf ndox mi affaire bi tooy fépp tooy xep mooy ne Euh, wala bu dee ci maaliki yi mu mu mu mu tàllal dékk ko xar gi mu jaarale ci loxo bi raxasal ko sottil ko mooy li ñu waxoon raxasal mais cër yi raxas na ko ah. waaw mais sauf que nag loolu lu ñu suivre part yonent bay saa tamit euh, isti'aana bi mu def mooy dafa wax ñu daal di koy jottali ndox mi xudul idaawa indil ndoxum ci wewee di ko sottil sottil tamit façon ndimbal la waaw wa saalisu moom lay wax nii an yus an yasubba alayhi waaw mooy waa ji di ko sottil mu ne al awla tarku li gine yey mooy ba ko waaye loolu dañ naan loolu ci boppam wa hal yusamma makruha est ce que nit ki di sottil nit muy jàpp loolu nañ ko topp tuddulu lu ñu sit fiihi wajhaani am na ñaari wàll <coughs> qaal ashaabuna wa ghayruhum wa idha sabba alayhi ah ah waqafa as-saab ala yasari al-mutawaddi mais loolu mooy daa am ñaari wàll ñii waaw ñii ne déedéet lu ñu sib la ñii ne kenn sibu dañ naan lool wallahu taala daf kenn sibu ko te loolu la imaamul al-Mughira defal yoneen saa saam mooy da koy sottil ah waytu damaa sëgg ci yenn yi di ko non euh, dama damaa wu di ko sottil fa afraqtu alayhi min al idaawa ma koy sottil muy jàpp moo tax loolu façon boobu moom dara ci newul loolu mën a nekk la wallahu taala alam léegi nag bon boroom xam-xam dañ ne bu dee booy sotti nit ki nag yow na nga nekk côté ndejooram mooy comme booy wat rek booy wat nit ki yow bul jël sa ndejooru bopp allahumma lu dul da ngaa nekk ci ginnaawam boo nekkee ci ginnaawam moom mu toog eh, eh, eh, yow nga nekk ci ginnaawam boo boobaa di ko wat mooy sa ndejoor mooy ndejooram waaye boo nee ci kanamam bul jël sa ndejooram ah, di wat sa côté ndejoor ndax fu boobaa sa côté ndejoor moom mooy càmmoñam moom voilà naka noonu booy sottil nit ki di ko dimbali ci wàll wi dañ ciy gis tamit euh, leneen luñ ci mën a jànge mooy euh, ñu ñu nga xam ne ay gor lañ di liggéeyal boroom xam-xam yi te loolu taxaw nañ ci gis nañ xadiis yu bari te loolu du njaam te bokkul ci li nga xamante ne nii dara da ne mooy loolu lu baax la bal sax lu baax la ndax liggéeyal boroom xam-xam nekk ci service su boroom xam-xam loolu lu tedd la loo xam ne lu màgg màgg la waaw kon loolu lu ama am solo la waaw ah kon nag mu ngi noonee kon loolu daal mooy li nga xamante ne mooy mooy liy dëgg ci affaire yi waaw mooy nit daal al imam ibnu Battaal nag rahimahullah dane hada min alqurbat allati yajuzu lirajul an ya'maluha min an am an ghayri bi xilaaf as-salat mu ne lii moom façon mooy njàpp daa bokk ci façon jaamu yàlla yi jege yàlla yi nga xam ne nit ki man na cee sukkandikoo kenoon defal ko ko ah mooy en tout cas am lum ci laal ngir moom waaw wuteeg julli mooy julli yow julli xam nga jàpp mën ngaa toog comme li ñu wax même mu dee dañ koo sit mais mooy à vrai mooy waa jàppam baax na waaw même bu dee dañ koo sit waaw waajoo xam ne dane man daal saay <laughs> xam nga loolu am na benn masala tamit bu muy indi mooy masala am sangu set mooy nit ci est man ngaa toog man daal damay toog man sama soxna moo may sangal set quoi ma toog mu may sotti lépp raxasal ma lépp mu jeex <laughs> may may rek do <laughs> do <laughs> yow daal yaa fiix <laughs> léegi kooku est-ce que ñàppam kii yom baax na naan ah waa mais léegi laalee awraam moom mbaadu kii ñu <laughs> ne waaw mais mooy yow xam nga wax nañ la sànq que ne raxas obligé woo sa loxo di laal tout le temps ci en tout cas loolu mooy li gën a dëgër mooy wax waa jumhur yow la ngay wax <coughs> selon wax Maliki <coughs> waa ji taxaw ah war a sangu set soxnaam da taxaw mu jël sas kii bi nu mu tudd jet bi di ko sottil ba lépp tooy xet xet mu kii waa ah, def li muy def après bon kooku <coughs> pare na <laughs> <laughs> waaw waaw kon daal mooy lii liñ ci bëggoon a wax que nit ki <coughs> nit ki yoot bi aw fu xayru loolu mën naa nekk waaw loolu moom lu mën a nekk la même bu dee am nañu koy sit loolu mën naa nekk hmm? mais teqantal gi imaamu Nawawi def ci wàllu ni nga xamante ne nii ah, mooy eh, loolu baax na waaye daal mooy kantaas ñu lay sotti loolu amul dara luñ ci sit loolu la al imaamul Mughira eh, al <coughs> Seydina <coughs> al Mughira daal def ak Seydina Usaama bale radiyallahu taala anil jamii kon loolu lu jara bàyyi xel la kon bokk na tamit leneen loo xam ne mën nañ ko ci jànge ci hadis bi mooy nit buy dem toilette dangay dem fu sori mooy nit warul dem toilette wala di def yoo xam ne xayta ak yooyu foo xam ne ñépp koy dégg waaw moo tax ñii tabax kër waxoon nañ ko fi benn jamono waaye fii dana yonent saa dafa dem fa masha hatta tawaara min sawaadil layli ci riwaay yi <laughs> mu daal di faj xaaj aajo waaw <coughs> kon loolu dañ ciy jànge ne booy dem toilette <coughs> di defi di tuuri ndox walla di xayta yow nit ci waroo nekk foo xam ne da koy def ñépp di dégg lay génne ci yow loolu du lu rafet du lu bokkul ci sunna moo tax it ñiy tabax kër ak ñiy defar loolu war nañu xool fan la ñuy def toilette <coughs> buñ ko defee foo xam ne fi la nit ñi di toog suñ eh, naan xawma lan de jour nga xam ne nit ñi bu ñu kiiwee bëccëg gi ci véranda wala fi ñuy nekk foofee nga def fa toile ci mu takkaloog moom nga xam ne képp ko fa ne te pare nekkul cloisonnement bi baaxul loolu yu benn affaire la man na jege néeg wala yu mel noonu ba pare cloisonnement yi baax mooy cloisonnement yi mooy miir yi niñ ko defaree ak renforcer ko ba <coughs> bruit bu nekk fii yow boo boo jegee beneen mur bi ci wet gi doo ko dégg voilà loolu bu dee loolu c'est bien waaw mais sinon bu melul noonu moom ah yéen les architectes ak li nga xamante ne nii ñoom ñooy toppatoo wàllu woowu ak tamit ñii tabax lu seen kër il faut pas yow booy tabax lu sa kër nga mel ni étranger ci kër gi ñuy tabax te yaa ko moom waaw lépp lu la nga ne waaw alors xam nga ne bon lii nii bëggoo ko nii nga toog di xoole il faut être franc aussi kam <coughs> booy tabax lu kër nit ñi bëgg laa defal loo xam ne bëggoo ko wax waxa wala ko tere sanaa du sax alal yaay tabax yow yaay tabax kay bëgg kii doo jóg nga ne waa gaa yi lii ñu ne la lii nga ne non toilette yi tamit nga xool nan nga koy féetalee ci bàyyi xel bu mu jublu xibla bi ci waxu ñoom Seydina hadiisu Seydina ki <coughs> yonent may saa saam daloon këram eh? Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu hadiisam boobu waaw bu ngeen di dem toilette la la tastaqbilul bi bawlin wala wala tastadbiruha bi bawlin wala haid wala inshar walakin sharriqu aw gharribu yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> bu ngeen dem toilette bu leen nekk yoo xam ne da di jublu eh, qibla bi waaye bu leen ko wan ginnaaw waaye na ngeen def sharriqu aw wala ngeen nekk ñoo xam ne gharribu ngeen féete yeneen côté yi nga xam ne du féete xibla bi te doo ko mooy ginnaaw loolu lépp nga bàyyi ci xel même bu dee ak wuute yi ci am boroom xam-xam yi nga xam dañ ne non bu dee la am lu dox sa bi dara newu ci yooyu yëpp en tout cas bàyyil xel euh, di riayatul xilaaf di fat di bàyyi xel <coughs> li nga xamante ne mooy euh, wuuteeg yeneen boroom xam-xam yi tamit dee ci bàyyi xel waaw kon loolu lu am am solo la mooy booy dem ci yooyu na nga sori waaw moo tax nekkul ci yi nga xam ne ñàkk kersa yi nga xamante ne dañuy nekk en même temps di demaloo toilette eh, yàlla tere ñu nekk fay waxtaan loolu loolu wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah kon loolu lu très lu eh? loolu eh, kon Euh, ñu gis ne tamit leneen mooy dimbaliwante en dehors de jàpp bu ngeen nekkee voyage ngeen di dimbaliwante ku nekk la nga mën a dimbalee sa morom nga dimbalee ko Seynal Mughira fii yeneen saa saam dana ko jëlal kii bi voilà ngir mu dimbali ko ci wàllu woowu waaw kon loolu lu ama am solo la waaw côté yére bi waxoon nañ la yu xat yooyu moo gën a simple bu ki buur kii nga xam ne day tukki bu xawee xate noonu nga xam ne du du bari lu lay lonku ci yoon beeg yooyu kër yi gisoon nañu leen saa salaam ci fii kese lañ nettalee hadis boo xam ne da doon jàpp xëcc gi xëcc yére yi affaire bi mu xat voilà loolu it euh, suñ taal le tailleur ak les tailleurs ñeen fexe di ñawal nit ñi yére yoo xam ne buñ bëggee jàpp mooy dana neex a utiliser ngir jàpp waaye bu dee ci tukki loolu dina man a nekk ndax ndimbal geneen euh, maslaha buñ ci bàyyi xel ci wàllu aji tukki gi nga xam ne loolu amaana mooy gën a woyof ci moom yére yu mel noonu ku waroo yére yoo xam ne euh, yi euh, mooy marche bi dafa ngande voilà kon loolu euh, lu ama am solo la voilà ndax tukki dañ cee sawar dañ cee soxla nit ki takku ba dëgër sol loo xam ne lii ba pare nekk ci fulla nekk ci lu doo nekk di def li mu war a def voilà te loolu moom lu ama am solo la léegi Euh, mu ñëw leneen loo xamante ne bokk na ci liñ ciy jànge mooy masaa alal xuffayni mooy possibilité masaa ci xuff yi te lool du safar kese ah voilà fii ci safar lay wax euh, waaye mbir mi tënkuwul ci li nga xamante ne mooy safar voilà <laughs> loolu lu ama am solo la kon nag euh, lu ama am solo ngoog kon léegi gisee fii hadis bi que ne yeneen saa salaam waxul ne ne eh, eh, Seydina Mughira en tout cas riwaay bi dane euh, dafa raxas xar kanamam waxul ne daa raxas tenk yi daal di sarax ndeku gallax ndeku sarax ndeku fiiru lool mooy fii boo seet loolu yi wax ci kaw mooy riwaay bi nii mooy faratay kese la raxas xar kanam bi loxo yi waaw masa bopp bi léegi tànk ya bu masaale voilà ndax lan ab adxalahuma ah tahiratayni ba mu leen dugal nekkoon na ci glaab moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu dañ ciy xame ne nit ki bu jàppee raxas yi nga xam ne ñooy farata yi kese loolu baax na waaye beneen riwaay man nga ne bi mu ne wadu uxuli salaa jàppam ko nga gise ci ne man na am que daa tudd yi waaye yeneen yi defaale na ko waaye lii dañ ciy jànge ne tamit de toute façon farata yi kese képp ku ci yem abdullah mooy sa rafe raxas tamit baax na dañ ciy xamee tamit que nit ki manoo ne naa li ëpp cëru njàpp yi nga xam dafa farata ñu ñu daal di koy raxas man def naa ko kon nag grawul quoi le reste bon faut pas lu tax parce que saa bi loxo yi <coughs> bi ba mu demee ko raxas affaire bi ah, ci bopp bi après masa daf ko génn ca suufu yére ba ngir wan ne voilà kon nag mu ngi nii ah. kon loolu dafa am solo ah bu dee walla man raxas naa lu ëpp léegi alors que lii di farata nga naan la waaw te tamit masaxara sawu dañ ciy jànge beneen jàngat mooy que ne daa masa boppam bi yëpp waaw kon nag mu ngi noonu ah. ba pare laalaale ko ci imaama ji comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya yi te yemul ci imaama bi kese te loolu moo tax ku mel ni Maliki yi eh, daal di ciy jëlee ne masa moom lépp ngay masa waaw bopp bi yëpp. ngay masa te loolu wuteeg Shafi'i yi nekk ñetti ay ñetti karaw yooyu boo ko ci raxa boo ko ci masaawee doy na waaye mooy masa lépp euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam hadis bii nag côté masalal ko fay ni bii mënoon na gudd waaye bon euh, dañu préféré yem ci nii quoi parce que euh, masala la boo xam ne téere la sax kitaabul masalal xufay ni boroom xam-xam yi dañ koy jox yitte bu baax a baax a baax a baax baax wala baabul masah alal xuffayni comme li imaamul Buxaari def ay buntu loo xamante ne day masaa ci xuff yi te loolu fii gis nañ ci safar waaye ci xadar it naa nekk comme ni ko ñoom Seydina Jarir ibn Abdillah albajaliyu albajaliyu radiyallahu taala anhu yusufu hadihi umma eh, daal di ci eh, daal di waxe léegi bokk na ci leneen lu ma naroon a fàtte mooy possibilité di utiliser euh, li nga xam ne ci deru euh, mayta yi te loolu taxawoon nañ ci am na taxawoon nañ ci masala boobu mooy la peau des animaux morts ah ak yi nga xamante ne dañ leen a rendi wala yi ñu rendiwul la loolu waxoon nañ la waxu zahiri yi mooy li a dëgër ak ñaan ak ñoom que ma ne yonent ma saa saam lim ne ayyuma ihaabin dubira faqat tahur jeex na waaw ida dughibal ida dubigal ihab faqad tahur saway <laughs> hadis mawlana ibn abbas ayyuma ihabin bépp der ak der num der deroo dubiga bees bees tulli bees wulli bees tane boobu bu ñu ko xasee wulli laab na waaw ak der lum deru lu mu man di doon nag waaw moo xam medd la waaw moo xam xar mu ñu rendi la boobu amul wuti xar mu ñu reen di deram ñu waajal ko dera loolu wuute wuñ ci xanaa lañ jële ci az-Zuhri ak yooyu te loolu euh, wuute la boo xam ne euh, dëgërul wallahu taala bu mooy que der bi deru njàppaan la deru panthère la deru tig la segg gaynde yépp ci yam bés wullee der daal ak nu der deroo mbaam xuux nag boroom xam-xam yi ci boppam dañ dañu wute est-ce mbaam xuux am na deram bi ci kaw bu dee am na der bu dee am na der bés ko wulee it baax ndax ayyuma ihab dafa nekk am dafa dugal lépp bépp der te yonent baay saa saa waxul ne illal xinziir illal kalb illaa nàngam illaa nàngam ba mu des bi yoog bii bu dee nag deru mbaam xuux cochon porc wala dew kalb muy xaj waxu ci yooyu yëpp moo tax yi dañ ciy gis ne loolu mooy utiliser loolu buñ ko tanee deru animaux yi fourrure yi defar ci ay ay ay ay ay ay ay ay yére ay tente ay yooyu yëpp day mën a nekk wallahu taala alam bokk na leneen luñ ciy jànge mooy yére yi dane benn bi jubbatun shamiya sham la doon jóge loolu mooy tat sham taa yooyu du ñuy julli waaw baax na ba waa Byzance ñoo fa ne woon muy empire bi nga xam ne moom la doon xare ji nii ci ghazwatu Tabuk muy César byzantin mooy ne liñ bëgg a wax foofu mooy possibilité di importer ay yére di ko jële ci yeneen réew yoo xam ne même duñu réewu jullit di ko di ci réew jullit ñi di ko utiliser waaw te kenn du ne ah non non non non non non ñoo ay yéeféer yére yooyu sa waay c'est pas sobee raxas leen ko fóot leen ko bala ñu ko kii non buñ ko importé indi ko dugal ci seen sac ay kii seeni ulba fiñ koy def seeni sachet indi jeex na jarul nga naan o oh, bala nga koo sol nag ko raxas parce que yéeféer yii loolu moom xanaa mu leer la ne am na najaas lii moom loolu la waaw ndax yeneen tubaay saa saam daf koo sol te leeral leeraluñ fii tarkul istifsal inda maqaamil bayaan wujudil wujubil bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil maqal sawaay mooy fii leer deful benn teqantam waaw kon nag mu ngi noonu ah. kon loolu la kon loolu lu ama am solo la ah. kon bokk na liñ ciy jànge waaye foog naa loolu baax naa waaw dañ ciy jànge tamit mooy tukki guddi noonu yeneen saa salaam doon tu doon dénk ñuy tukki guddi ndax borom bi dala ciy lemal da ci eh, lemal distance yi te tamit moo gën a woyof waaw te tukki bëccëg gi moo tax mu ne dama ne woon a bi alayhi salaatu salaam zaata laylatin fii masiir waaw kon loolu lépp lu am am solo la kon nag loolu walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu kon gisoon nañ lëkkaale bi muy yére bi nga xam ne ci suuf la loolu kon gis nañu lëkkaale bi nga xamante ne moom la am ak li nga xamante ne mooy suñu euh, bunt bi léegi nag am na benn affaire boo xam ne euh, boo bàyyee xel man nga ma ko man nga ma ko wax ne mankat am na benn affaire boo xam ne jaaxal na wa mooy al imaamu Nawawi rahimahullah ni mu tuddee bunt bi am na loo xam ne gisuma ko ci waaw am na loo xamante ne nii man gisuma ko ci mooy lan mooy wa ghayriha illa al ba mu def sooy waa ana sooy ñu ne la sooy fee la jaaroo sooy ci hadiisu kii bi Xudayfa bi biñ génnoon buntu bee ci eh, kitaabul eh, aadaabi eh, ta'aam foofu noonu hadiis numéro 777 qaala an Hudhayfata radiyallahu anhu annahu qaala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana anil hariiri wad-diibaaji waaw foofu la ko leerale woon kenn yeneen tubay saa saa dañoo tere ñuy sol al hariir wad-diibaaj eh, satin sooy bu woyof beeg bu diis beeg mbàjj beeg yëpp loolu foofu la ko leerale woon moo tax fii amaana imaam gis ne jarul mu ci ñëwaat wax la nag fii yi nga xamante ne daal ñoo dagana sol ñoo possible nit ki sol ko waaye jarul muy ñëwaat ci li nga xamante ni mooy xariir léegi nag waaye dana ko leeralaat fii ndax pële comme que ci wàllu lekk la woon waaye mu diwaale fa lool fii nag mu wax la ne la nag kon dellul la nga xam ne moom laa waxoon de waaw xariir googee kër ke ne loolu nag ah, ah loolu dañ koy tere waaw dañ koy tere ci góor kii kon mooy kon suuf yooju nu mu tudd xariir ji loolu la waaw mooy xamal ne kon ci kitaabul libaas yi ëddil na la yi ñu war a sol léegi nga ne mbokk mais jaune indi ko fi ñu ne la jaune waxoon naañ la daa duggoon ci albaraatul asliya mooy gis nga wàllu lekk naan ak yii nii yëpp wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ard jami'an minhu moo koy régir te waxoon nañ la ko fan yii borom bi ne dañu la daganal mboole mi nekk asamaan suuf lépp tukkee ci moom muy xéewal yu mu leen defal lépp loo xam ne ñëwul kon al baraatul asliya mooy ci cosaan mbir yi dañoo dagan dañoo laab dañoo teey borom bi da koo def def ko fi lu dul ngir yéwénal dunduk doomu aadama ji léegi nag képp koo xam ne dafa ñëw fekk la ngay sol ci yooyu mën na lii baaxul moo la war a indil dalil buy wane ne lii baaxul parce que man damaa jàpp ci al asliya mbokk googu nag day duggaale fii tudd fi euh, bu mbokk waaye mooy duggaale na waa ci loolu mooy façon yé couleur yépp da nga sol voilà na moytu rek boo xam ne day extravagant waaw mu nekk suhra yére boo xam ne foo ko sole foo jaar ñëpp di la xool kal jet-setter aat comme nga xam ne moom euh, dañoo bëgg gis leen ba ñenn ñi ñu bari loolu nag du lu baax waaw di xëcc les regards tout le temps dee leen ma xool te du lu rekk lu baax ngir wone wane sa bopp na lu mel noonu la defoon wa xaraja ala qawmihi fi zinati di réeréyloo ko ponkal ponkallu waaw borom bi pëtëxal ko mu waal di dugg ci biir suuf wallahu taala ala wal iyaazu billah kon nag ki kaw nii ci la al imam tëjë bunt bi nga xam ne am na solo léegi nag mu des bii li ñëw ñu gis chapitre cent dix-huit chapitre boobu insha allah